sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul alkamaatu min almann wa maa'uhaa shifaa'un lil'ayn muttafaqun alayhi kon alimaamu alxaafid annawawi rahimahullah mu dikk ak ñun ci xadis bu mujj ci suñu téere bi waaye ci suñu chapitre bi di trois cent soixante-dix di baabul mansuuraati wal mulah ci suñu bii ñu génn jeexaloon nag xadis mille huit cent euh, bi muy xadisu mawlaana ibnu Abbaas bu guddi bi doon wax euh, ni nga xam ne noonu la Seydina mawlaana Ibrahim al-Xaliil alayhi wassalaam daal di woon yóbbu benn wàll ci njabootam fële di al-baldata al-mahruusa di makkata al-mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman moo commencé wa an ibni Abbaasin radiyallahu anhuma annahu qaala jaa'a Ibraahiimu sallallahu alayhi wa sallam bi ummi Ismaa'iila wa bi ibnihaa Ismaa'iila wa hiya turdi'u hattaa wada'ahaa 'inda al-bayt alayhimaa salaatu wa salaam jëloon nañu ay jotaay walillaahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadiis bu mujj bon incha allah nag tey jii la ñuy jeexal li kii bi quoi mooy euh, chapitre bii di baabul mansuuraat wal mulah Euh, muy hadis mille huit cent soixante-huit mu ne waan Sa'id ibn Zayd mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Sa'id di doomi Zayd waaw euh, dégg nga sànq ne waa ne radiyallahu anhuma a ah, Zayd Zayd bi baayam bi ñuy yónni yeneen saa salaam fekk na mu génn àddina waaye jullit la woon waaw moom daa nekkoon jullit boo xamante ne nii bu spécial la woon <laughs> voilà tuddoon nañ fi ay biram mi ñu fi tuddee xadiisam moom mii bi nga xam ne ci la ko arwa doon doon doon doon moom Sa'id doon tuumaal ne daa jëloon suufam quoi <laughs> ba mu ne man maay jël suufam ginnaaw ba ma déggee yoneen saa sa wax li muy wax Marwan la gouverneur ne bo de Médine ne ko lan nga dégg yoneen saa sa la mu ne ko moo ne képp koo xam ne dog na suufu jàmbur ci tooñ te moo ko tey kooku noonu euh, dees na ko takkal yawmal qiyam euh, la mu sàcc noonu ba juróom-ñaari suuf dañ ko koy takkalub seen ci baat bi <laughs> waaw léegi Marwan na ko yow moom dootuma laaj depuis benn dootoo waxati may laaj kenn naan mu sedd ay nangama bi yow moom après boobu gisoon nañ tuddoon nañ fi baayam bi muy Zayd ibn Amr ibn Nufayl nekkoon bàyyi ci Seydina Umar radiyallahu anhu ndax euh, Xattaab Xattaab mi jur Seydina ma euh, frère am la woon quoi <laughs> waaw mais Zayd mi moom daa tuuboon moom moom dafa gëmoon diine ma Ibrahima alayhi salaam te boobu yeneen saa salaam yónnee bu ñu ko woon voilà moo tax moo doon wax naan waa Quraysh Sayyidatu Asma mu ngi nettali xadiisam mu ngi ci saxiixu imaamu Buxaari mu ne gis naa euh, kii Zayd bi mu wéeru ci kii bi Asma bint Abi Bakr radiyallahu ci kaaba gi naan maa ngi seede ne yàlla di seedeloo yàlla kene ne amul kenn ku nekk Quraysh waa Quraysh ñii nii euh, lii ñu nekke euh, mooy lu yées la quoi parce que ñoom gàtt gi yàlla moo ko bind moo ko moo leen ko jox defal leen xéewal ñu ñëw di ko ren ngir seen xërëm yu bon yi <laughs> waaw man rek maa fi wéetal yàlla ñoom ñii ñépp ay kii lañu waaw <laughs> waaw yeneen saa salaam xamoon na ko gisoon na ko doon na nekk ak moom des fois laata ñu koy yónni noonu ñoom ñoo bokkoon ay mbir bokk ay tumuranke ji biir Quraysh moom nag gaayee ko gaayee ko faat quoi xam nga waa Quraysh rek ñoo ko assassiné <laughs> moom Zayd ibn Amr eh, ibn Nufayl eh, Zayd ibn Amr ibn Nufayl waaw allahu akbar mu ngi noonee léegi kon mu euh, moom Sa'id Sa'id yi bokk ci fukki saxaaba yi nga xam ne ñooñu gën a màgg ci saxaaba yoneen saa salaam muy Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom la ci nit ñi mu gën ñàkk a xam sax <laughs> waaw moom la ci nit ñi gën a ñàkk a xam waaw yoneen saa salaam toogee benn jotaay naan Abu Bakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Usman euh, Ali fil janna Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah fil janna Talha ibn Ubaydillah fil janna Zubayr ibn al-Awwam fil janna Abdurrahman ibn Awf fil janna Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna léegi moom moo nettaloon xadiis boobu léegi mu noppi quoi ne bon fukkil bi jarul bu leen neexoon ma wax la ñoom gaay na ko mais wax kan la kan la kan la ah kan la mu ne mooy man mii la yoneen saa sallam tuddoon muy Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl voilà radiyallahu anhu mu ne voilà te waxoon nañ la keroog li tax Seydina Omar radiyallahu anhu bi muy génn àddina ñi mu tànnoon ni ñii nii ñoom xilaafa gi mënula génn ci ñoom mu tudd ñooñu mooy ñi fi nekkoon di dund ci ñooñu fukk yooyu ñoom la waxoon mais moom mii tudd ko ci woon te mu ngi fi woon boo xam-xam yi ne boo gisee Seydina Omar def lool parce que mbokkam la quoi bëggul <laughs> bëggul affaire yi mel ni affaire doon nante laak ay affaire u mbokkoo maay xalifa ba jóge saa mbokk ne fi te pourtant moo tax moom boolewu ko ci woon moo tax mu ne Abdallah ibn Omar day superviser kese mais moom manu nekk xalifa mukk jamais waaw Abdallah sama doom moom manu nekk xalifa man Omar waaw ay prince héritier fan kii nekk xalifa du ko doon de waaw tanta yow yéen tànn leen entre Ousmane Ali <laughs> hein Ousmane Ali Abdurrahman ibn Awf Az-Zubayr al-Awwam hein Sa'd ibn Abi Waqqas hein ak ki nga mooy Talha ibn Ubaydillah ñoo ñoo fi desoon parce que Abu Seydina Abu Bakar génn na àddina moo njëkkoon nekk xalifa avant Seydina Omar Abu Ubayda Amir ibn moom lañ gisoon bi ñuy gis les généraux Sham moo leen jiite woon te Seydina Omar te peste ba la génn àddina keroog xadiis Seydina Abdallah ibn bi naan peste bi Seydina Omar ñëwee ba Sham ñëw ba ci bunt bi daal di ñu ne ko ah peste bi daal di lay nekk foofu mu dajale saxaaba yi laaj leen ñu wute ba mu des waa Quraysh maslawatul fat ñoom kenn wute wuti waa mu waa muhajiruna yi dañoo wute seen biir ñii ne demal ñi continuer ñii ne bul continuer lansaar yi wax la même chose radiyallahu anhu waa ñoom euh, xeet ak ñoom Abu Sufyaan jeeg yooyu moom nga xam ne biñ tuubee yàggul ñoom ñoom benn wax lañ wax bu fi dugg nit ñi ci ci peste bu sànni nit ñi peste <laughs> voilà boobu après quelques années après quelques temps après sax quelques temps rek ci la Seydina Abu Ubayda mi jiite woon arme bi te waxoon la waxoon Seydina Umar génn àddina moo tax moom fekkewoo moo tax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha doon wax naan Abu Ubayda de bu fekkoon bi Seydina Umar bu doon génn àddina bu doon mu ngi fi Seydina Umar moom la naan mooy xalifa mu jeex <laughs> mais <laughs> voilà mais radiyallahu anhuma léegi Sa'id bii nag ni Zayd ibn Nufayl moom moo jële ni Zayd ibn Amr ibn Nufayl xadiis bi ci moom lañ ko jële mu ne an Sa'id ibn Zayd mu ngi jële Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan alkama alkamatu yeneen saa saam ne alkamatu min al man alkamatu mooy xeetu champignon boobu ñu naan la truffe <laughs> voilà mooy la truffe mooy champignon yooyu rek gis ne nga xam ne ñoom dañ ci ñëw léegi waaw mooy la truffe loolu war ngeen koo xam rawatina gaa yi nga xam ne ñoo ne ci wàllu tugal ñoom miin nañ loolu la truffe mooy champignon boobee waaw nga xamante ne euh, ci cosaan am mbir la woon moo xamante ne mooy moom day sax noonu amul benn coono boo ciy def borom bee koy saxal noonu am saxayaay day sax rek te du loo xam ne daa may xob amul ay branche ay xob te amul tamit pii mooy lu gàtt lay doon gis nga champignon yi champignon yi champignon yi li ñuy mel yooyu la quoi truffe yi mais nag dañoo cher de ay ay variété lañ am na ci yoo xamante ni kilo bi quatre mille euros sax da koy wees <laughs> quatre mille euros c'est combien de mais plus de deux millions de francs CFA ñu naan la benn kilo <laughs> benn kilo plus de deux millions de francs CFA la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil <laughs> mooy affaire la boo xam ne léeg-léeg am na ci yenn variété yoo xam ne euh, c'est pas donné à n'importe qui xam nga ne lu ñu naan la kilo bi yow kilo bi quatre mille euros yow lool foo koy waaye yow am mille euros lool kon gramme bi lu muy demee <laughs> waaw kay <laughs> alkamatu nag mooy truffe waaw champignon be minal man ni daa bokk ci li nga xamante ne ci man man na nag bon après dinañ gis ci biir hadis bi nii boroom xam-xam yi di wax insha allah te ne man bii mooy ban bi jóge woon ci banu Israël comme bi borom bi doon wax ne moo wàcce ci ñoom al man na wax salwaa waaw wàcceel leen man man nag boroom xam-xam yi bon ñii dañ ne euh, moo wala dinañ ci ñëw léegi après insha allah nañ continuer ngir bañ kii quoi mu ne kon ci man euh, mais daal genre loo day saf suukar mel ni genre gâteau hein wama uha kanta ndoxu truffe euh, kii bi truffe moom ndoxam la truffe moom ndoxam moom champignon boobee shifaa'un am paj la lil ayni ngir bët waaw am problème mu bët nga xam ne kii oculaire bi day am problème moom boo ko ci boo ko ci utiliser da ko ci euh, da koy faj mu ne muttafaqun alayhi loolu al imaamu alxafizul Buxaari ak taalibeem bi daal imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaji rahmatullahi alayhi maa daal dinañ koy bokku solo bokk nañu kaa léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne la bi ñi ah, seen sëriñ daal imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi solo woon ko waay al imaamu abu isa at-tirmidhi al imam ibnu maaja muhammad ibnu yazid al-qazwini rahmatullahi alayhim imaamul buxaari da ko indi ci buntu yu bari indi na ko fi mu ko njëkk indi mooy kitaabu tafsir suuratul baqara baabu qawlihi ta'aala wa zallalnaa alaykumul ghamam doon wax liñ doon dundu sànq waa banu Israaïl di leen wax li nga xamante ne mooy xéewal ya leen yàlla defaloon ca téye bañ nekkoon euh, di leen wàcceel man ak salwa muy xeetu gato ak li nga xamante ne salwa moom ay jaaru picc yu ñu michu la woon yoo xamante ne doonuñ ci woon def dara borom bee leen ko doon jox. ñu dem ba ci biir na waaye ñun daal lii moom ñun lii sàppi nañu quoi ah dana lekk tout le temps ay war quoi <laughs> waaw ana <laughs> billah léegi indi na ko tamit foofu kitaabu tafsir ba léegi mais beneen saar suuratul araf baabul manni wassalwa waaye indi ko kitaabu tibb baabul manni shifaa'un lil ayn al imaam al buxaari buñ gisee mooy bii mu ne haddathana muhammad ibn al musanna mu ne nettali ñu sunu di Muhammad ibnul Musanna di az-Zamin sëriñ waa kutubu sitta di Muhammad ibnul Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina 167 génn àddina 252 nekkoon sëriñ waa kutubu sitta rahmatullahi alayhim qaala mu ne haddathana Ghundarun mu nekk ko nettali mooy Ghundar di Muhammad ibn Ja'far al-Hudali mawla Abu Abdillah al-Basri génn àdduna 193 am na wuute rahmatullahi alayhi qaala mu ne mu jëloon ko ci baayu jiit leen di sayyidatu Sayyidinaa Shu'ba Sayyidinaa Shu'ba ibn a hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti al-Basri amiirul mu'miniin kan àddina entre 82 ba 87 ay wax la génn a 160 rahmatullahi alayhi an Abdil Malik moo ko jëlee rahimahullah al-Laxmi al-Kuufiyu rahmatullah alayhi gane àddina euh, ci xilaafu Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan la 33 génn àddina la 136 moom 103 ans la dundu guddoon na fan rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a mu ne sami'tu Amr ibn Hurayth mu jële ci saxaaba bu ndaw boo ne mooy Amr ibn Hurayth ibn Amr ibn Uthman ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum bokk ci waa Banu Makhzum ci waa Quraysh al-Qurashi al-Makhzumi Abu Sa'id al-Kufi rahmatullahi alayhi moom bésu Badar la juddu <laughs> moom bésu Badar la juddu <laughs> moom xamul kàccoor yu mag ya ca waa Quraysh ñoom comme que temps yi ñoom ci waa Quraysh ñoom mais moom euh, bésu Badar la juddu quoi <laughs> saxaaba bu ndaw la Badar kañ la deux ans yeneen saa gàddaay Medina ñaareelu at mi hmm? ci la Badar amoon ci weeru Ramadan ah ca lañ toroxale eh, mbokkam ma ndax ñoom ñoo bokk waaso ñoom Abu Jahlin waa Banu Maxzum <laughs> ak gaayaak ñooñu moom mii ci ñoom la bokk mais saxaaba bu ndawe la génn ànd na la quatre radiyallahu anhu sahaaba la bu ndaw qaala rahimahullah sami'tu Sa'id ibn Zayd mu ne jégg naa Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ibn Adi ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza wa Abul A'wari al-Qurashi al-Adawi wax nañ ay mbiram sànq rahmatullah alayhi di doomu bàyyi taxu Seydina Omar radiyallahu anhuma génn àddina am nañu ne l'an cinquante am na nag li nga xamante ne ni euh, dañ ne noono ah noono Euh, génn naa dina la cinquante ans ñu ne cinquante deux ñu ne cinquante huit ñii ne noonu moom nag nan la génn naa dina ñenn ñu ne fële ca Palestine bilaadu Palestine foofule Sham bilaadu Sham ca ko faate am ñu ne déedéet Hira gaaru Hira hmm? foofu lañ ko suul bàmmeelam mu ngi foofu ci ci ci ci pied bi am ñu ne mukk ko loola Hira la ca Medina lañ ko suul Waadil Aqiq foofu fële ca Dal Xulayfa foofee eh, foofa fële génn àddina mais kenn suulu ko fa dañ ko yóbbu Medina voilà comme saxaaba yi génnoon àddina côté yooyu rek ñoom Sa'd na Abi Waqqas ñu toxal leen yëndi leen ci yëndi leen Baqiya ñii ne noo Kuufa la génn àddina way bokk ci ahadul mubashirin bil janna moom baayam ay jàmbaar la ñoon nag fekkawul woote yonente mi alay saa salam wax nañ ay waxam léegi muy ahadul mubashirina bil janna radiyallahu anhu anhuma annahu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-kam'atu min al-mann wa ma'uha shifa'un lil-'ayn rahimahu radiyallahu anhu léegi kantaan imam Abul Husayn Muslim bunul Hajjaji rahmatullahi alayhi moom day dajale hadith yi version yim ci indi yépp da ci indi version yu bari nag cinq versions six versions mais benn bi rek la ñuy jël ci kitaabul ashriba baabu fadlil kamaati wa mudaawaati al biha hmm? mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne jële ñu ngi jële bu nettali nañu Qutayba ibn Abu Raja al-Balkhi al Baghlani rahimahullah gane àddina cent quarante-huit génn àddina deux cent quarante euh, qala rahimahullah hadathana Jarir mu nekk ñett Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi rahimahullah gane àddina cent dix génn àddina cent quatre-vingt-huit rahmatullahi alayhi mu ne xaa imam Muslim taxawal mën di la beneen càllala wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim mu ne hadis bi nettali nañu ko Ishaq ibn Ibrahim di ibn a ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Nisapuri si yowoon ci Ishaq ibn Rahawiya gane àddina 161 génnaana 237 rahimahullah qaala mu ne akhbarana Jarir moom lay gis sole mu ne xabaare nañu ki nga xamante ne mooy Jarir wa Amr ibn Ubayd ci ñaari sëriñ moom la ko jële au contrairement Qutayba ci Jarir kese la kii nag moom da koo jële mooy Jarir uh-huh, waaye wa Amr ibn Ubayd mooy Amr ibn Ubayd ibn Abi Umayya at-Tanafisi al-Hanafi al-Iyadi mawla Abu Hafs al-Kufi rahmatullahi alayhi gane àddina 104 génn àddina 185 rahmatullahi alayhima léegi an Abdulmalik ibn Umayr moom lañ gis sànq ci saxiixu imaamu al-Buxaari rahmatullahi alayhi an Amr ibn Hurayth rahmatullahi radiyallahu anhu an Sa'iid ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl afiya ah, na tur bi yëpp Sa'iid ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu Abul A'war qaala radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu al-kam'atu minal mann wa maa'uhaa shifaa'un lil 'ayn voilà kon mbir mi lii mooy mbir mi mbir maa ngi noonu voilà voilà lii la Allah <laughs> léegi kon affaire baa ngi mooy walillahi alhamdu wal léegi nag ñu ñëw kon ginnaaw bi ñu gisee lii mooy euh, waaw alkamaatu d'abord mooy xadiis bi bon xam nga bii passé ñu ngi doon wax xadiisu lan la doon wax doon wax ci Makka nan lañ ko sañce nan lañ yëkkati waate kaaba gi nan lañ ajji ak yooyu yenn partie yi ajji ndax ñu kitaabul mansuuraat ay sujets divers la tey mu ñëw di wax lan mu ñuy indi loo xam ne ci wàllu médecine la <laughs> muy alkamatu min al man alkamatu nag mooy laa la wax ne ñun bon mooy truffe la truffe voilà nga xam ne euh, moom dafa bokk ci xéewalu yàlla yi nga xam da koo defal jaam yi euh, yoo xam ne daanaka fi mu bari ci monde bi bari na champignon yi te mbir la moo xam ne soxlawul nga koy bay mais léegi nag nit ñi dañ ko commencé di bay ba xam dañoo gis na affaire bi kii la gars yi jël ko rek di ko bay boo tax France moom ay champion lañ ci tur ci mbayum turf <laughs> waaw liñ la tam lu xoolis <laughs> waaw yi <laughs> di ko di ko bay waaye mbir la moo xamante ne soxlawul bay dëgg-dëgg boo ko bayul li di ko mën nga ko am bu dee région yi nga xam dañ fay bare voilà waaw nga xamante ne da koy ame bila kulfa wala ilaaj du da nga koy traiter affaire yeeg def ay produits même bu dee bayoo ko da am na am na am na am na euh, mbay yoo xam ne boo ko traité wul def ci yoo xamante ne day tax yenn insectes yi duñ ko jege wala yenn yi yàq mais mbay mi day yàqu ah bii nag soxlawul yooyu yëpp voilà te soxlawul ngay nekk di ko bayek di jiwat di di arroser yooyu yëpp soxlawoo ko waaw kon loolu la quoi nekk nag loo xamante ne euh, pays arabes yi nii ak pays désertiques yi ak ay euh, France yi tamit bari na bari na fi quoi daa nekk yoo xamante ne euh, ñoom lu fi lu bari la ci dëkk yooyu waaw nga xamante ne nii moom daanaka benn coono du la ci fekk yow daal da ñëw rek borom bi daal moo wàcce xéewalam yow ngay gaay di ci xéewlu quoi waaw moo tax loolu soxlawul taw quoi waaw bokk ci trésor yi nga xam ne borom bi boo ko def nga xam ne ñoom li leen di kii mooy gis nga lay bi lay bi moom la wolof naan lay lay bi buy wàcc noonu ci suba bi loolu rek doy na leen waaw wàcc ak seddaay bi noonu ci kaw suuf si surtout nag côté chita bi ak côté rabian day da ciy da ciy da ciy ñore mooy printemps da ciy bari waaw dañ ciy bari lool waaw te taw bi it bu ñëwee mën na koo gën a euh, yokk muy gën a continuer di gën a bari quoi waaw nga xam ne bon ñi ñi ñi ñi tàmbul champion yi ñoom xam nañ ci dara waaw loolu nag kon ci pays yi boo gisee pays désertique yi nga xamante ne ni ñoom soxlawuñu ay ay ay arrosé nangam ak nangam xéewalu yàlla la bu mu def. loolu nag moo tax benn laaj nag di jëpp mooy euh, le fait mu ne alkam atu man na waaw loolu mooy la parce que kat est man na biñ doon jóge ñu doon wax sànk ci banu Israël hein te borom bi tabaaraka wa doon leen ko wax bokkoon ci xéewal yi nga xamante ne moom la leen defaloon bon après ñu weddi ko quoi comme ñoom rek ñi nga xam ne ñoom loolu mooy seen day dan quoi wal iyaazu billah bi waroon bi naan wa dallalna alaykum alghamama wa anzalna alaykum almanna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun voilà loolu la quoi borom bi leen doon tudd xéewal yooyu mu leen defaroon boole ci man na ak salwa waxoon nañ la ko sànq lu muy tekki man na nag waaw léegi nañ ñëw léegi est que man na boobu mooy bii waaw que borom bi foofu ci suuratul baqara tudd na ko fi mais suuratul aaraaf waaw wa anzalna alayhimul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun niru naag bële waaw ak suratu Taha ya bani israila qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janiba turil aymani wa nazzalna alaykumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi wala tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa ca suuratu Taaha aaya quatre-vingts ak la ca tegu loolu léegi nag wax ji mooy est ce man boobu mooy bii parce que imaamul Buxaari xam nga sànq ñu ngi la naan imaamul Buxaari rahimahullah sayyiduhu al imaam amirul mu'miniina billahi <laughs> mooy l'émir des croyants de <laughs> mu andi kii bi ne tudd ci suuratul baqara tafsiru suuratul baqara mooy aay bi njëkk a wax foofu ba mu ko andi daa am lu xamante ne benn riwaay boo xam ne. Euh, moo tax ñenn ñi naan bon est-ce que imaamul Bukhari euh, waroon na indi kii man na boobu mooy bu banu Israël bi est-ce bi yeneen saa saa al kam atu minal man mu ne kam atu bii daa bokk ci man boobu nga xam ne moom la boroom bi doon wàcce waxoon nañ la man zaaru lay bi muy wàcc teg ci kaw garab yi mu formé woon loo xam ne comme zaaru gâteau lay doon saf suukar neex <laughs> man gi moo tax ñenn ñi di ko woowe gâteau ah waaw léegi mais est boobu la boobu lay wax nii ne alkam at ci loolu la bokk am ñu ne doonoo non non jógewul foofu waaw daa am ñetti wax ci boroom xam-xam rahmatullahi alal jamia wax bu njëkk bi ñoom dañu ne euh, euh, mooy man bi bi lu tax nga naan du moom mooy bu banu Israaïl boobu la waaw moo na imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne fil muraadi bil manni thalathatu aqwal ahaduha anna al muraada anna min al manni alladhi unzila ala bani Israaïl boobu la kay bu jox njëkk bi moom man boobu ci la bokk wa huwa talb mooy lay bi buy wàcc alladhi yasqutu ala ash-shajar fa yujma'u aw fa yajma'u wa yu'kalu hulwan lay bi mu wàccee daal ci kaw yenn plante yi après mu former loo xam day su day sucré neex ñu koy lekk voilà après euh, mu indi moom euh, <laughs> taranjabin taranjabin benn plante kii la boo xam ne plante sucrière la boo xamante ne dafa neex quoi suukar day sax suukar lool <laughs> mu ne gaa yi ne comme boobu la voilà mu nekk fii gaa ñii wax bii ne ka annahu shubbiha bihi dañ koo melale lii alkam a mooy man boobu dañ koo manale alkam atu bi jaami'i le fait que li leen dajale maa baynahuma min wujudi kulli minhuma afwan bi ghayri ilaaj mooy mbir la moo xam ne borom bi moo ko maye noonu amul benn traitement boo ciy def voilà waaw léegi kon benn ngoog moo tax euh, yenn man yi dañoo dool yokk ci kii Seyna eh, Imaamul Buxaari bi alkam atu minal manni alladhi unzila ala du loolu euh, que gisuñu li tax Imaamul Buxaari kii woon xanaa kon benn yenn riwaay yooyu la mu ne beneen wax bi astaani anna al maana ne noonon maana bi lenn la annaha minal manni alladhi tanna Allahu bihi ala ibaadihi afwan bi ghayri ilaaj ne non non yeneen saa alkam atu minal manni mooy truffe champignon yooyu nit ñi di ko jëfandikoo te mu baax lool ci seen santé am ay protéines am yeneen am affaire yu bari ah voilà lu am solo la gars yi boo xoolee lay defal yenn études yi naan la eh, étude scientifique voilà am na lii ci lu baax am na lii ba pare waxaale yi nga xam ne ñun xamoon nañ ko bu yàgg yone saa sa waxoon na ne dafa baax ci bët dafa baax ci bët quoi voilà yenn feebaru bët yi am na yoo xam ne moom da cee baax. loolu ñun gisoon nañ ko ci hadith yi bu yàgg voilà voilà léegi walillahi alhamdu wal minna léegi euh, ñii nag dañ ne non man bi xam nga la mooy yàlla alkam atu man mooy truc daa bokk ci mayu yàlla yi alman xam nga loolu lool <laughs> almannaan mooy aji mayaakoon bi voilà daa bokk ci yi nga xam ne borom bi da koo baaxe jaamam yi ci loo xamante ne nii amuñu benn traitement buñ ciy def wala benn coono looloo tax loolu la alkam mi na man na mooy xiiwalu yàlla yooyu loolu la yoon saa sant wax mu ne lii qaala Abu Ubayd qaalahu Abu Ubayd wa jamaa Abu Ubayd moo ko rahimahullah ak mbooloo